Eh, ginnaaw loolu gisoon nañu muy qissatul uraniyin ñooñu bokkoon min Ukal wa Urayna ah ginnaaw loolu gisoon nañu sariyatu siifil bahr te imaamal Buxaari raxmatullah alayhi tudde ko gazwatu fil bahr ñoom saxaaba yi nag comme niñ ko gisoon ci seydina xadiis seydina jaabir bi inda saxiixayn gisoon nañ ne moom liñ ko doon woowe mu ne wa summiya fa summiya hadha al jayshu jaysh al xabat ñu tuddee armée boobu armée xabat moom lañ mujj woon gis ndax loolu ñu doon lekk ko bàyyi ma yooyu gàtt gi nga xam ne moom lañu faroon di lekk ci noonu foofu lañu ñu yemoon tey insha allahu taala comme niñ ko annoncé woon ñu war a dugg ci xew-xew bu rëy di dëggal li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam waxoon nga xamante ne keroog bi leen Quraysh ñëwee assiégé ci alxandaq aw ghazwatul ahzaab mu ne woon comme nuñ ko gisa woon ci xadiisu seydina suleymaan ibn surad inda al buxaari wa geyre mu ne al aana naghzuhum wala yaghzuna yonent bi Quraysh de xawma ñan ñaay léegi ñun ñoo dem di leen fekki waaye du ñoom ñoo ñuy fekki mooy ne initiative yi ci ñun lay jóge léegi même dinañ gis ne xew-xew bu mag bii di alxudaybiya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare taxu ko woon a jóg comme niñ koy gise ci biir nettali bi insha allahu taala waaye dañuy gis ne depuis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaa yi jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu wa takriman ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam boobu la gëj a dellu makkatal mukarrama muy juróom benni at jaar nañu fi déppi gàddaayam ba bam agsee madinatul munawwar ala saakine afdalu salaatu wassalaam ci fin wu année bi nga xamante ne nii mooy ci atum juróom benneel mi ñu nekk nii ci gàddaayam bi aleyhi salaatu moom aleyhi salaatu wassalaam dal di décider a ngir dem Quraysh ngir dem Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman waaye lan moo ko fa yóbbu lan moo ko fa yóbbu mooy ndax dafa gént moom aleyhi salaatu wassalaam muy li waral Xudaybiya comme ni nga xam ne noon na ko imaam al-Firyaabi solowee na ko noonu Abd ibn ak imaam ibn Jarir at-Tabari na ko noonu imaam al-Bayhaqi soloo na ko jële ko ci Mujaahid ibn Jabr ñoom ñépp ñu soloo ko kon ci seydina mujaahid ibn jabr na ko noon imaam abd ibn na ko ci beneen yoon ak imaam ñu jële ko cette fois-ci ci qataada ibn di'aama na ko noonu tudd na ko li waral li nga xam ne moo waral yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi fas yéene takku ngir dem makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ci sixième année bii dinañ wax weer wi kañ ban weer la woon yonent bi aleyhi wassalaam li ko waral mooy dafa gént dafa gént te ru'yal anbiya wahyi li nga xam ne moom la yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam seen gént revelation la ci ñoom yaa bunayya gisoon nañ la seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam waxoon doom ja seydina ismaayil ci gént la gisoo woon ne ko inni ara fil manaami anni azbahuk mu ne ko sama baay fanzur xoolal li nga xam ne moom la lay sa boroom digal nga daldi koy def waaw te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam première partie wahyu bi ruya la woon muy gént la doon doon mu gént bu xëyee mu gën leer bëccëgu ndar kàmm ci réalisé wu moom aleyhi salaatu wassalaam nag dafa gént ah gént boo xam ne dafa gis di dugg Makka mook saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum aminiina muxalliqiina ru'uusahum wa muqassiriin mu gis ci gént bi moom mu dugg biir màkkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman moom ak saxaabaami radiyallahu anhum nekk en sécurité duggawuñ fa fitna muhalliqiina ru'uusahum ñu ngi daldi ñenn ñi ci ñoom daldi watu ñeneen ñi wa muqassiriin ñenn ñi daldi wàññi seen karaw loolu mooy kuy aj walla kuy umra te mu gis ci biir gént gi ne dafa dugg ci biir kaaba gi jël li nga xam ne mooy wa axada miftaaxahu wa arrafa ma'al mu'arrifiin ba mu jël loxo caabi kaaba gi dem ci Arafat fa nga xamante ne nii mooy taxaw taxawaayu Arafat loolu la gis ci gént bi nga xamante ne nii nag ci la gis gént boobu aleyhi salaatu wassalaam mu daal di koy nettali saxaaba radiyallahu taala anhum wa ardaahum bim leen ko nettalee mu jël décision nag ngir génn dem umra ji Makka dem umra mooy ziyaare ji alkaabatul musharrafa di Makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman xare bi eh, eh, lii bii nag xew-xew bii ndax doonu loon xare muy Hudaybiya dinañu gis ci biir lan moo tax ñu tudde ko Xudaybiya dinañ gis li ko waral ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam naka la fa àgge ak bam fa àggee lu fa xew waaye balaa loolu ana Xudaybiya mooy lan Xudaybiya ana moy lan boroom xam-xam yi raxmatullaahi aleyhim dañ ne comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar indee ci fatxul baari ci kitaabu shuruut bunt bi nga xam ne mooy wax ci chart yi quinzième bunt bi imaam al buxaari raxmatullah aley tudde ko baabu shuruuti fi ljihaadi wal musaalaxati maa ahlil xarbi wa kitaabati shuruut mu ne lii de bunt la buy wax ci charte yi ci jihaad ak yéwénal consensus booy doxal ak ñi nga xamante ne ñooy say noon di noonu lislaam te loolu mu bañ a nekk rekk ci ay kàddu waaye wa kitaabatu shurut ñu bind ko foofu la indi nettali ci foofu ci saxee bi foofu képp la imaamul Buxaari yi indi daanaka man nga ne intégralement xadiis bi jëm ci wàllu sulxul Xudaybiya même bu dee ne am na loo xamante ni bàyyi na ko ci ndax ay page yi page la page yi page la xadiis boobu page yi page la ah foofu noonu bi ko imaam al Buxaari imaam al xaafiz di shara ci Xudaybiya ana lan lay tekki ak fu mu jóge mu ne wa bi'run summiya makaanu biha mu ne Xudaybiya de ab teen la boo xamante ni nii moom lañ tudde bërëb boobale mooy ab teen moo tudd noonu ñu daal koy mu far nag tudde bërëb ba waaw comme ñu ne garab gi comme ñu ne fii bërëb bi dafa am ak kàdd gu fi ne kàdd googu moom moom far nit ña dëkk fa ñu tudd dëkk bi kàdd ndax te garab gaa ko waral fii nag moo ne teen bi hiya bi'run summiya al makaanu biha ab teen la bu tudd Hudaybiya ñu tudd ko noonu comme niñ gisoon ci Badr ci wax yi amoon loolu benn wax la mu ne waqiila shajara am nañu ne ak garab la goo xamante ne nii gu ndaw la ak garab gu ne foo fële moo tax ñoo moo tudd Hudaybiya ñu tudd ko bërëb ba kanta al muhibb at-Tabari raxmatullaahi alayhi mu al-Xudaybiyatu qaryatun qaribatun min Makka mu ne al at-Tabari raxmatullaahi alayhi mu al-Xudaybiya de bi'run ab mu ne noo qaryatun ab dëkk la qaribatun min makka dëkk la boo xam ne bu jege makka la dëkk la bu jege makkatal mukarrama zaadaha tashrifan wa takriman mu ne moom lañ tudde bërëb boobale di qaryatul xudaybiya kon loolu ci gàttal mooy wax yi am ci ana al-Hudaybiya lan lay tekki ak lan lay lu tax ñu tudde ko foofu mu ne nag li ëpp bu jege Makka la dëkk la bu jege Makka lu ëpp ci moom nag ci xaram bi la bokk muy al-Hudaybiya boobu léegi ginnaaw biñ gisee loolu ana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kañ la génn daldi dem foofule mook saxaabaami radiyallahu anhum loolu ko mel ni imaam alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya raxmatullah alayhi mu ne waqad kaanat fi dhil qa'dati sanata sittin bila xilaaf mu ne xudaybiya de mu ngi newoon ci dhul qa'da ci weeru dul qa'da mooy onzième mois wu ci li nga xam ne mooy mois lunaire di mois musulman ndax après dul qa'da ñu ngi am dul hijja mooy dernier mois bi mooy weeru tabaski ginnaaw weer woowu weeru li ci tegu mooy weeru tamxarit te lool mooy am mu bees kon mooy onzième mois de du calendrier musulman ci zul qaada mu ne ci la am sanata sittin ci juróom benneelu at bi bilaa xilaafin ci loo xam ne amul wute waaye bilaa xilaaf bi moom ci boppam dina ñëw wan ne xilaaf am na waaye lii da ko wax ne amul wute waaye après dina ëndi wax joo xamante ne nii ju wuteeg lii la mu ne wa mimman man ala dhalika az-zuhriyu wa Naafi'un mawla ibn Umar wa Qataada wa Muusaa ibn Uqba wa Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar wa ghayruhum wa huwa alladhi rawaahu ibn Lahi'a an Abil Aswad an Urwa annahaa kaanat fi Dhil Qa'dati sanata sitt mu ne ta wax ji ne ci Dhil Qa'da la woon ci juróom benneelu at mi mu ne bokk ci ñi yaxal lii imaam az di Muhammad Shihaab mu ne wa Naafi'un mawla ibn Umar ak Naafi' di jàmboo bële sangam di Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Xattaab daldi woon libéré mu ne wa Qataadatu te loolu it moom la Qataada ibn Di'aama daldi wax wa Muusaa ibn Uqba seydina muusa ibn uqba moom it lool lay saxal lool la yax moom la saxal këne mu ngi xewoon ci euh, zul qa'da ci juróom benneelu at mi mu ne wa muhammad ibn isxaaq ak imaam ibn isxaaq lool tamit la yaxal ibn yasaar di doomi yasaar wa geyruhum ak ñeneen mu ne wa huwa alladhi rawaa te wax ji moom la solo ibn lahi'a di imaam ibn Lahi'a jële ko ci abil aswad mu jële ko ci seydina Urwa ibn Zubayri mu ne ci Dul Qa'da la woon sanata sitt ci la Xudaybiya amee woon ah ah waaye lii mooy lii mooy li dëgër lii mooy li nga xamante ni nii mooy li dëgër te loolu imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an nañu mu ngi ci saxiix mu jële ko ci hudba ibn xaalid an hammaam an qataada ann anas ibn maalikin radiyallahu anhu axbarahu anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam tamara arba'a umar kulluhunna fi dhil qa'da illa al umra illa al umrata allati ma hajjati umratan min al hudaybiyya fi dhil qa'da wa umratan fi aamil muqbil fi dhil qa'da wa umratan min al ji'rana min fi dhil qa'da fi dhil qa'da haythu qasama ghanaa'ima hunaynin wa umratan ma hajjati imaam al imaam Muslim kon dañoo solo ci Hudba ibn Xaalid mu jële ci Seydina Hammaam mu jële ci xataada ngir dëgëral wax ju njëkk ji këne ñële moom lañu wax mais mu ngi ci Saxiixayni ah Seydina jële ci Seydina Anas ibn Maalik mu ne Seydina Anas moo ko nettali kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay def umra ñeenti yoon waaw ñeenti yoon la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal def umra ci ci ci dundam kulluhunna ñeenti umra yooyu yépp fii Dhul Qa'da mu ngi xew ci weeru Dhul Qa'da ci Dhul Qa'da ci la xew ba mu des benn illa al umrata allati ma hajjati ba mu des umra gi nga xam ne moom la defaale ba muy aj ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy aj te aj kañ lay am dul xijja dafa defaale umra sinon ñetti yeneen yépp ci dul qa'da la xew mu ne bi ci njëkk mooy mooy bii ñu war a gis umratan fi dul qa'da mu ne benn aj benn siyaara kaaba gi umra boo xam ne mu ngi ko def Xudaybiya boo agsiwul sax ci kaaba gi mais dañ koy compter am ci Zul Qinda pour dëgëral ne kon xew-xew bi ci Zul Qinda la xewoon mu ne wa umratan ak beneen umra di numéro 2 min al amil muqbil ci at mi ci tegu ñëw lan moo tax at mi ci tegu yonent mi alayhi loolu dinañ ko gis ci Zul Qinda léegi ci Zul Qinda mu ne wa ak beneen minal Ji'rana beneen umra ci Ji'irraana ci Dul Qa'da boobu lool loolu dinañ ci ñëw muy keroog bi muy ubbi Hunayn mu ne wa umratan ak beneen umra boo xamante ne nii maa hajjati moo ànd ak ajam gi bi ñu wax sànk kon lii lan la day dëgëral que kon li ñee wax lool mooy li dëgër sauf que sauf que sauf que sauf que Seydina miñ la tuddal sànk que moom imaam Ibn Lahiya soloo na ci abul aswad mu jële ci seydina urwa mu ànd ak waa jumhur bal jamaahirul ulama di la grande majorité plus écrasante majorité des des savants que ne ci dul qinda ci sixième année bi la woon imaam urwa moomu dañoo solo ci moom lu wuteek wax ji boo demee ci almaarifa wa taarix diñ fa fekk beneen wax bu juuyoog bii nga xamante ne nii foofu mu ngi jaar ci xadiis bi mu ngi jaar ci Ali ibn Mushir mu ne axbarani Hisham ibn Urwa an abiihi qaala xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Hudaybiya fi Ramadan wa kaanat al-Hudaybiya fi Shawwal foofu mu ne imaam Ali ibn Mushir rahmatullah alayhi mu ne axbaranii nettali na ma Hisham ibn Urwa di Hisham di doomi Urwa an abihi mu ci baayam di Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala an ali Zubayr ah, moom mu ne Urwa mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa génn di dem Xudaybiya ci mois wu weeru koor kantaa Xudaybiya ba mu fàggeeg yooyu ci Shawwal la mais loolu noonu wérul mooy ne dafa tumuranke charge la lu mel nii lañ naan charge comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar daal di tudde loolu xaw loolu wax boo xamante ne nii buñ jële ci Seydina Urwa mu ne mbir mi xewul woon xewul woon ci Dul waaye mu ngi xewoon ci li nga xam ne mooy Ramadan moom mu ne loolu charge la nag euh, lu charge mooy loo xam ne riwaaya bu isolé la mooy ne dëgërul moo tax imaam alxaafiz ibn kathir bi mu ëndee wax ji mu ne wa hada gharibun jiddan an urwa an an urwa mu ne lii nag lu tumuranke lool la ci urwa mooy ne ci mu ne ci ramadan la te ñépp ne ci zul qa'da la kon loolu xam nañ at mi kon sixième année bi ci mois zul qa'da ci la Hudaybiya xew Ah, nettali bi nag wax naa la ne mu ngi ci saxiixayn na ko noonu ah imaam ibn Isaaq daldi na koy soroo ci sanad boo xam ne bu wér la ñoom imaam ibn Sa'd soroo nañ ko ñoom imaam al-Bayhaqi imaam euh, al-Waaqidi ñoo ñépp soroo nañu mbir mi na ko noonu imaam Abd Ibn Razaq eh, maanaam Abd Abd Razaq imaam Abd Razaq voilà ak na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal ñoom imaam Abd ibn Humayd imaam Abu Dawud An-Nasa'i Ibn Jarir imaam Ibn al-Munzir ñoom ñépp soloon nañ ko loolu soloon nañu li nga xam ne mooy xadiis bi ñuy bëgg a wax. Ah, ñun nag dañuy jël riwaaya bu imaam ibn isxaaq wax naa la ne imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi ah, daal dina koy soloota xadiis mu ngi jaar ci imaam ibn shihaab az mu jële ko ci seydina urwa ibn zubayri moom mu jële ko ci miswar ibn miswar ibn maxrama saxaaba boobu moom ak baayam yépp ay saxaaba lañ ak Marwan ibn al-Hakam kanta Marwan ibn al-Hakam moom doon woon saxaaba moom ki nga xam ne mooy Marwan ibn hakam ne woon gouverneur la woon Medina waaye mujj gi ne woon nag ki nga xam ne moo jiite woon euh, kiiwu Omeyyades l'empire kii wu Omeyyad yi tuddati euh, la dynastie des Omeyyades biñ jiitee fële moom les Marwanides moom moo njëkk a jiite loolu ginnaaw bi surtout Muawiya yi doomam yi yooyu génne biñ leen biñ fi jógee léegi mooy de bu dee kon da gis ne bu dee côté Marwan mooy ne affaire bi mursal lay doon ndax wax naa ne imaam euh, kii im euh, al Bukhari yi ko ndax moom même càllale bi la moom dane xaddatani abdullah ibn muhammad qaala xaddatana abdurazaq qaala axbarana ibn amar qaala axbarani az-zuhri qaala axbarani urwatu ibn zubayr an al-miswar ibn maxrama wa marwan yusaddiqu kullu waxidin minhuma xadiisa saaxibe loolu mooy càllale imaam al-buxaari na ko noonu imaam ibn isxaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi moom it noonu la ko soloowe jële ko ci sëriñam imaam zuhri mu jële ko ci Urwa mu jële ko ci miswal Miswar ibn Maxrama ak ki nga xam ne mooy Marwaan ibn al-Hakam mooy tàntaa Marwaan ibn al bu dee ne ci moom la moom du saxaaba mooy moom day nekk li nga xamante ni kon mooy ci moom mursal lay doon mooy ne affaire bi àggul ndax fekkewul mbir mi waaye dañ naan la al miswar ibn maxrama tamit ci boppam moom it fekkewul mbir mi ndax moom jamono yu tuubawul ah, waaye ñoom am na ci beneen yoon ci kitaabu shurut biñ la wax sànk imaam al buxaari ci bu imaam az-zuhri an urwa sami'a dégg na al miswar wa yuxbiraani an asxaabi rasulillah kën dégg na al miswar ibn maxrama ak Marwaan ibn al-Hakam ñuy nettali di jële ci saxaabaay ci ay saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu tudd lenn ci xadiis bii nii pour kon ñoom li ñuy nettali da même bu dee al Miswar ibn Maxrama saxaaba loon fekkewu ko te al Miswar ibn Maxrama ak Marwaan jële nañ ci saxaaba yu bari ñoo xam ne fekke woon nañ ko comme ñoom Seydina Omar Usmaan Ali Seydina al Mughira ñoom ummu salama ñoom sahl ibn hunayf ñoom ñii ñépp jële nañ ci ñoom te xadiis bi soo moytuwul sax dafa mel ni comme l'imam al-hafiz ibn hajar ne ci biir xadiis bi am na lu ci wane ni mbir mi ñoom ñu ngi ko jële ci seydina omar ibn al-xattaabi radiyallahu kon loolu mooy côté taxrij bi kon ñoon ñépp soloo nañ ginnaaw bi ñu kiiwee nii sa eh, riwaay imaam al-Buxaari bi dinañ ci ñëw ci biir ndax moom début bi début xadiis bi commencé wul ca kaw ca kaw xadiis ba fa mu tàmbalee nettali li nga xamante ne nii mooy ndax moom da koo tënk dane rek xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zaman al Hudaybiya hatta idha kaanu bi ba'd at-tariq yonent mi alayhi salaatu salaam génn na ba mu nekk ci yenn ci yoon yi ñun nag dañuy jël xadiisu Seydina Ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa nabi foofu imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi mu gën a dugg nag ci détail kon imaam ibn isxaaq mu ne mu ne summa nii la tàmbalee nettali bi summa aqaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil madinati shahra ramadana wa shawwal wa xaraja fi dhil qa'dati mu'tamira mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi des fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu waaw ramadan shawwal muy weeru koor ak weeru kori wa xaraja fi dhil qa'dati mu'tamiran mu génn ci weeru dhul qa'da ngir dem daldi def umra daldi ziyaara di kaaba eh, al kaaba al musharraf mu ne laa yuriidu xarban kon objectif baa ngoog xaraja fi dhil qa'dati mu'tamiran ay kaana xaaluhu mu'tamira kene moom état ak li ko taxoon a jóg mooy mu dem umra ji te kuy umra ji xam nga ne xare taxulaa jóg moo tax mu ne laa yuridu xarban bëgguloon xare imaam ibn hisham rahmatullahi alayhi ne keroog bi muy dem wastaamala ala almadinati numayla ibn abdillah allayfi mu ne keroog bi muy génn moom aleyhi salaatu wassalaam di daal dem xudaybiya ki nga xamante ne moom la joxoon mu assurer intérim bi daal ko fay taxaw toogloo ci la a ah, mooy Numayla ibn Abdillah al-Laythi jotoon nañu daal di gis tarjamaam walillaahi alhamdu wal di Seydina Numayla ibn Abdillah al-Laythi ridwaanullah kon loolu la imaam kan wax Ibn Hisham moo ci teg loolu imaam ibn isxaaq ne nag keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy dem ñëwul rekk dem noonu génn mu ne wastanfara al araba wa man xawlahu min ahli al bawaadi min al araabi li yaxruju maa wa huwa yaxsha min qurayshin an yacridu lahu bi xarb aw yasudduhu an il bayt fa abtaa alayhi kathirun min al arab mu ne keroog laata muy génn daf koo waajal mu ne istanfara al araba wa man xawla dafa koo yëgal arab yi tribus arab yi wër medinatul munawwara mu yëgal leen xamal leen que ne moom kat fës na yéene ci weer wii di dul qaada day dem Kaaba ga Makka Quraysh ngir lan ngir mu def ziyaar wa man xawlahu ak ñi ko wër min ahlil bawaadi ak kaw geeg yooyu yëgal ko arab yi tribus yu mag yi ak kaw gi foofu ñu nekk ci kaw gi ci àll bi mu yëgal leen ko moom yonent bi alayhi salaatu salaam li yaxruju ma'ahu ngir ñu ànd ak moom mu ne wa huwa yaxsha an ya'ridu lahu bi harb te moom mu ngi doon ragal bëggul woon mu ngi doon ragal ci waa quraysh ñu daal di koy gaaral xare dékk ko xare te yonent mi alayhi saan dafa bëggoon a dem rek umra bëggul Makka dara di fa xew looloo tax mu gën a woow arab yi bu ko defee ñoom ñépp bu ñëwee ñu xamal ñépp yëg ne si tamit déggaale ci ne ñun suñu ñëw mooy ne xare taxu ñoo jóg waaye dañoo ñëw ngir ziyaare comme ni ñépp di amee droit di ñëw di ziyaare ci tribus arabes yi di ñëw di ziyaare li nga xam ne mooy al-Ka'batul musharrafa kon mu bañ waa Quraysh daldi koy songu guerre aw yasudduhu anil bayt wala ñu dox digganteem ak Kaaba gi ba lim bëgg du ko def mu ne nag bi nga xamante ne ci la def lool fa abtaa alayhi kathirun min al arab ah ñu bari nag ci arab yi bon mooy décliné wuñu offre bi nañ leen mooy damay dem ngir ñu ànd ak moom ñu dem umra yi neewuñ ko demuñu mais quand ñu def loo xam ne daal geste bi moom mooy wane ni ñuy demuñu mooy ñu yéex kenn gisu leen mu ne bi demee noonu yonent mi aleyhi salaatu salaam xam ne ñii duñu ñëw wa xaraja mu ne wa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi man ma'ahu min al-muhaajiriin wal ansaari wa man laxiqa bihi min al-arab wa saaqa ma'ahu al-hadya wa ahrama bil-umra liya'mana an-naasu min harbihi wa liya'lama an-naasu annahu innamaa xaraja zaa'iran li haadha al-bayt wa mu'azziman lahu ba léegi imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne nag bi mu gisul ñooñu en tout cas lépp ci ñoom moom mu génn moom aleyhi salaatu wassalaam ànd ak almuhaajiruun ñi gàddaay jóge Màkka ñëwoon Medina ak wal ansaar ak wal ansaar ñu génn ak ñi nga xam ne ñoo leen dab ci arab yi am ñoo xam ne mujj nañu ñëw ci arab yi mais bariwuñu mu ne wasaaq al hadiya maahu al mu daldi wommat li nga xam ne mooy gàtt yi nga xam ne moom la fas yéene bu demee ca Kaaba ga daldi koy reen di foo fële moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa axrama bil mu daal di def armal armal li nga xam ne mooy umra waaw yëgleel mooy booy umra ak aj mooy li ñu naan ci ci wàllu aj day am da ban nga ciy def bii nag ci mu da wa axrama mu daal di orma xarmal waaye ci umra yéeme la waaye da koy wax li ya'mana an-naasu min harbi ngir nit ñi am sécurité xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam génnul ngir xare wali ya'lama waaye ngir nit ñi xam këne moom innama xaraja za'iran li hadha al këne dëgg-dëgg dafa génn ngir ziyaare ji kaaba gi wa mu'azziman la ak tamit ngir màggal kaaba gi looloo ko tax a jóg waaye du xare moo ko tax a jóg ñooñu noonu bañoon ci arab yi ñoom la alquran di nettali kon ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci seydina mujahid ibn jabr mu ne aaya bii ñoom la ci jublu yone suñu boroom subhaanahu wa taala ci jublu ci kaw kaw yooyu ak arab yi nga xamante ne nii bi leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ngir ñu waajal dem umra ñu daldi yéexe ñëwuñu loolu la seydinaa mujaahid wax dinañ ñëwaat ci waxam jooju aaya boobu mooy aaya bi nekk ci suuratul fath di aaya suñu boroom subhaanahu aaya suñu boroom subhaanahu wa taala di wax naan onze onze mooy fi mu naan sa yaquulu laka almuxallafuuna min al aaraabi shagalatna amwaaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquuluuna bi alsinatihim maa laysa fi quluubihim qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in araada bikum darran aw araada bikum aw araada bikum naf'an bal kaana allahu bimaa ta'maluuna xabiira bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu walmu'minuuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw'i wa kuntum qawman buura Allah aaya yooyu la suñu boroom wàcc ci ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom ne ko sa yaquulu laka al-muxallafuun min al-a'raab ne ko dina la wax yi sa woote gii ngay woote ngir nit ñi di ko yëgal la arab yi yëgal ne dina am ci ñoo xamante ne nii ci ñoom ñi nga xam ne ñoo wute bañ a ñëw toog bañ a ànd ak yow ndax bëgguñoo am problème ak Quraysh loolu la kese eh, mooy seen xel dañ naan noo lii moom liñ naan se jeter dans la gueule du loup ci tubaab mooy loolu mooy éé lii nag mooy jël almet kos sama bopp taal mais Quraysh kañ la fi jóge Quraysh kañ la fi jóge ci ci ci ci ci Xandaq ak Ahzab def fi démonstration de force boo xam ne ñoo Ghatafaan ak seeni alliés Ahaabishi ñëw fii menacer ñu daal leen moom moom moom mii di wax yonentu Yàlla saab saab ñu encercler ko assiéger ko lu mat weer wala lu ko jege waay waay waay gars yi mbir mi xew démboo njaay tey mu bëgg ñëw naan ñu nañ leen dem fan ca ñooña te ñoon xam nañ ñi tax keroog laa luñ leen mooy xam xandax biñ defoon léegi ñu ne ñun nañ dem ci ñi ñëwoon ngir rey leen nañu dem fekki leen tey ñu foog xeex lay wax mu ne dañuy dem siyaare ji kaaba gi mooy du ñu yor arme ngir xeex ah ñu ne duñ dem moo tax yeneen suñu boroom ne ko lool nag yëgal ne sa yaquulu dinañu la wax sa woote bii boo ko wootee ngir ci kaw kaw yeeg arab yi sa yaquulu laka al muxallafuun ñi toog bëgguñoo dem ci ñoom ci kaw kaw yi dinañ la wax shaghalatna amwaaluna wa ahluna ñoom nag dañ doon mbubboo seet alal yi naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñenn ñi ci waay waay suñu alal yi suñu tool yi suñu jur ji da kenn dafee newul mënuñoo dem bàyyi leen fi te dëkk yi dëkk bi wóorul bu ñu demee suñuy noon mën nañoo jaar suñu kaw saccager suñuy doom ak suñuy jigéen ñeeñ fa bàyyeek suñuy jur suñu tool yi nan la ñuy def ak moom shaghalatna amwaluna wa ahluna ak suñu njaboot yi ñooñu ñooñu préoccupé ba nu ñu leen fee bàyyi dem ñenn ñu loolu lañ doon joxe comme ngànt kon nag fastaghfir lana kon nag yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jéggal ñu rek te comprendre ni ñu toog suñu na ne yaquluna ñu ngay wax bi alsinatihim ca seeni làmmeñ maa laysa fi qulubihim loo xam ne nawul ci seen xol yi mooy li ñuy wax dara du ci dëgg li làmmiñ yuy wax ak a li seen li nekk seen xol yi qul yow nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tontul almuxallafuuna min al yi nga xam ne bëgguñoo ànd ak yow ci sa jëm ji nga jëm fële di Makka ngir euh, li tazuural bayt ngir nga ziyaare kaama gi suñu boroom ne ko wax leen faman yamliku lakum min allahi shay'an in araada bikum darran aw araada bikum naf'an ne yonent bi aleyhi salaatu salaam wax leen faman yamliku lakum ana kan moo leen manal min allahi shay'an fa yàlla dara in araada bikum darran ana kan moo mana bu leen yàlla nammalee def de mooy sotti ci yeen mbugal teg leen lu metti teg leen lor bu nammee loolu ci yéen ana kan moo mën a fexe ba buur yàlla du teg moo mën a dox seen digganteeg lool buur yàlla nam kan aw wala boog araada bi kum nafan buur yàlla bu bëggee njariñ ci yéen xéewal ci yéen ana kan moo mën a dox diggante li suñu boroom namm ak loolu wax leen loolu mu ne leen bal li am ba des mooy kaana bi ma ta'maluna xabiira buur yàlla li ngeen di jëf te tax ñëwu ngeen buur yàlla ku ko dëñ kumpala ku ko xam la ne yonent bi alayhi salaatu salaam xaaral nag ma wax la dëgg-dëgg li tax ñi nga woo ci arab yee kaw-kaw yeeg ñooy nanguwuñoo ñëw ñi ci nanguwula ñëw te ñooy la am l'écrasante majorité mu ne ko bal zanantum li am ba des mooy ñoom yéen dangeen njort yéen kaw-kaw yooyu toog ne du ngeen ànd ak moom an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuuna ila ahlihim abada ñoom dañoo jàppoon daanaka njortu bu xaw a niroog yaqin ci ñoom certitude njortu gu xaw a niroog serbu bu xaw a àgg ci certitude ci ñoom que ne julli ñu duñ dëpp an lan yanqaliba ar-rasul que ni leen ñëwoon fii di leen fi fo génne si ñoom lañu ci ñoom lañ jëm lii moom mooy nga ñëw gaynde gu doon rëbb ñëw fi nga xam ne fa la nag ya nekk son def lu ne ngir jàpp ci ay nag yu mën a reere wala yu mën a añe ñoom ñu tegi pexe ba manula agsi bërëb bañ ne ñu jekki ca suba ga ñoom nag yi ñu ne ñu ngi dem ca kër gaynde ya fa ñu nekk ca mànding ma fekki leen ku ñu romb ne la nañ demaale yow bëy nañ demaale looy wax ah <laughs> yow te mu yëg ne yow kii mu ngi la doon waaj a reere démb danga am chance looloo tax yonent suñu boroom ne bal li am ba des mooy zanantum yéen kaw kaw yi bañ a génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéen tribus arabes yii dangeen a njortu njortu lu xaw a niroog yaqin ci yéen këne yonent bi alayhi salaatu wasallam bu demee Quraysh Makka du dëpp ak ñi ko gëm ànd ak moom ku fa dem mooy si nga sa acte de mort ilaa ahlihim dootuñu dellooti ci seen ñoñ duñ ñëwati Medina abadan ba faw fi ñu yulli tubaab dem nañ mooy ku génn rek ñoom bu ñuy dem mooy tàgg nañ seen bopp lool ngeen foogoon wa zuyyina dhalika fi qulubikum shaytaane daal di leen taaralal seen njort lu ñaaw loolu te ñekk a nekk dëgg ci seen xol yi ba mujj mel ni la rafetal ko ne haa wuu amul benn du moo tax mu ne wazanantum zanna saw ngeen njortu nag njortu lu ñaaw la njortu li nga xamante ni tegawul fenn te yàqut ak ŋàññ wa kuntum qawman buura ngeen nekk ay nit ñoo xamante ni ñu alku ngeen ñoo xamante ñi ay way yàq lañ njariñ newul ci yéen yiw newul ci yéen loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wàcc ci ñoom kom ni ko seydina Mujaahid ibn Jabr wax ne nag ñooñu ànnal aaraaba alladina anathumul aaya hum aaraabu Juhayna wa Muzayna imaam Mujaahid rahmatullah alayhi comme ni mu ne ci tafsiru imam at-Tabari ci sanad boo xam ne bu xasan la ba imam al-Muja ba ci Mujaahid ibn Jab mu ne ñii alquran di wax naan sa yaquulu laka al-muxallafuuna min al-a'raabi kaw kaw yooyu muy wax mu ne ñooñu ñooy waa kaw kaw Juhayna yi ak Muzayna di ñaari tribu yu mag yooyu kanta imam al-Waaqidi mu ne anna al aaraab alladina bi amwaalihim wa awlaadihim wa dhurri wa dharaarihim hum banu bakrin wa muzayna wa juhayna imaam al-Waaqidi araab yooyu nga xam ne yoon wax naan waaye ñun li ñu préoccupé mooy suñu alal yeeg suñu doom yeeg suñu njaboot yi mu ne ñooñu ñooy waa banu bakr waa muzayna ak waa juhayna waaw waxu imaam euh, kon mujaahid boobu bokk na ci li koy dëgëral même bu dee mursalun la mooy naka lii nga xam ne moom la qataada mursalu qataada tamit wax que ne aaya bii mu ngi wàcc ci kaw kaw yi nga xam ne ñoo wuute bàyyi bañ a ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa keroog ci Hudaybiya loolu imaam at tamit moo ko tudd kon loolu buñ ñëwaatee kon ci nettali imaam ibn isxaaq bi kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn ànd ak saxaabaan yi ak ñi nga xam ne ñoo ko dab ci arab yi mu daldi wommat hadiyum daldi orma armal li nga xam ne pour umra ngir nit ñi daldi nekk en sécurité xam ne moom ñëw fi ngir xare xeex taxu koo jóg waaye dafa jóg ngir dem umra ji Kaaba gi waaye di ko màggal imaam ibn isxaaq ne xaddatani wa mu ne nettali na ma kon lii mooy nettali bi càllaleem li luy indil def nañ taxriij bi sànq mu ne xaddatani nettali na ma muhammad ibn muslim di ki ñuy wax Muhammad di doomu ko ñuy wax Muslim ibn Shihab imaam ibn Shihab az-Zuhri bokkoon ci ko jóg waa Banu Zuhra an Urwa ibn Zubayr mu jële ci Seydina sëriñam di Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam an Miswar ibn Maxrama mu jële ci al-Miswar ibn Maxrama radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa marwan ibn al-hakam annahuma haddathaahu qaala mu ne ñoom ñaar ñoo ko nettali ñu ne voilà léegi càllale baa ngoog wax naa la ne loolu mooy typique càllale imaam al buxaari rahmatullah alayhi tamit mu ne ñu ne mooy al miswar ibn maxrama radiyallahu anhu wa ardaa ak baayam wa an abihi maxrama ñoom gisaguñu seen tarjama dinañ ñëw ci buñ àggee ci seeni mbir marwaan ibn al-hakam wax naa la ay mbirum sànk ci gàttal lool ñoom ñaar wax nañ la mbir mi fi muy dëgëre ndax bu dee almiswar moom saxaaba la mooy mursalu saxaabi laa yadur mooy ne saxaaba bu dee dafa nettali loo xam ne même fekkewu ko loolu dinañ gis ne loolu day dëgër ndax ci ñu wóor mën na ko mooy ëpp ci mooy saxaaba ci ñu dëgër la koy jële te wax nañ la sànk këne ci ay saxaaba ci beneen riwaay bi nekk ci kitaabu shurut këne ñu jële ci saxaaba ñuy nettali ci saxaaba yonent bi alayhi salaam te sax tey mel ni Seydina Omar la imaam al-Hafiz ne te am na lu koy wane ci biir luy wane ne ci Seydina Omar ibn al-Khattab la ko al-Miswar ibn Maxrama muy dégg mu ne ñu ne xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallama aamal xudaybiyati yuriidu ziyaarata albayti laa yuriidu qitaalan wa maahu alhadya sab'iina badana mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génn atum xudaybiya dañ koy tudde noonu mooy at mi mu demee xudaybiya mu ne yuriidu ziyaaratal bayti ngir bëgg waaye ba muy génn Xudaybiya taxu ko woon jóg Kaaba ga la jëmoon dinañ wax lu tax mu nekk foofu ba bërëb boobu ba mbir yi sax mu ju tudd Xudaybiya mu ne moom nag li mu bëggoon mooy dem ci Kaaba gi bëgguloon xare mu daldi wommat li nga xam ne mooy hadyum sab'ina badar soixante-dix gëléem la wommat kero imaam ibn Isaaq ne wa kaana an-naasu sab'a mi'ati rajul mu ne nit ñi sept cent lañu woon wa kaanat kullu badanatin an ashrati nafar géléem gu ci soixante-dix yooyu pour dix personnes la woon boo ko boolee lépp muy soixante ñuy lan sept cent loolu la imaam ibn Isaaq wax raxmatullaahi aley ah waaye loolu noonu mooy nit ñëppoon nañu loolu ndax dangay gis ne imaam euh, Ibn Isaaq moom li mu def mooy dafa comptabiliser comme que soixante-dix badana la hein soixante-dix la léegi soixante-dix yi bu nekk pour dix personnes après moom mu def ne kon loolu kon égal sept cent <laughs> sept cent lañu mais da ngay gis ne affaire bi ëppoon nañu lool fuuf te am na ci ñoom ñoo xamante ne. ñoom bi ñuy génn yéene woon sax umra te loolu dinañ ko gis comme ñoom abu qataada alxaaris ibn rib'i al ansaari radiyallahu anhu ci biir nettali bi waaye ah, ku mel ni li ëpp daal li ñu wax dafa am ñu ne mille mille quatre cents lañu woon Euh, lim bi nag loolu mooy li nga xamante ne nii mooy ñi fekk woon xuday bi am na cinq saxaaba yi ñoo xam ne dëppoo nañ ci waxu ne mille quatre cent lañ woon te ñooñu bokk na ci imaam Al-Bara Seydina Jaabir ibn Abdillah tamit ak Maqil ibn Yasaar même bu dee ne moom day wane ne affaire bi mooy doguwul ci ne 1400 lañu woon ak xadiisu al-Musayyib ibn Hazn di ki nga xam ne moo jur Seydina Sa'id ibn al-Musayyib am na nag yeneen yoo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar bon man damay dañuy damay bëñ a dugg ci côté bii ndax côté no chiffres yi ñaata lañ woon tudd na ci lu baree baree baree bari mooy indi na ci riwaaya yi bu nekk lan ñi wax lii ñu wax lii affaire bi daal daal dinay gudd gudd goo xam ne dama gis na mieux vaut tudd yooyu yépp ndax buñ ci duggee buñ ci duggee damay ragal ne gis nga tudd affaire yooyu kese kese ay ñaata lañ woon wax lii ñii wax lee yaakaar naa ne loolu rek mën nañoo jëlal minimum vingt te loolu foog naa man nañ ci bañ a àgg ndax loolu day gina a day gën bari en tout cas wax bi daal ay côté mille quatre cent am nañu ne mille sept cent ainsi de suite mais daal liñ mën a wax mooy ne mooy ne ay ñu bari lañ woon ñu ngi woon daal entre ay mille jàpp deux mille loolu daal ku ko wax ku ko wax entre mille ak deux mille daal foofu moom mooy li nga wax noonu la quant waxu imaam Ibn Ishaq bii mooy ne comme que sab'ina na la soixante-dix te soixante-dix yi dix benn bu nekk pour dix personne la c'est simple soixante-dix fois dix mu jox la sept cent mu ne sept mais ëppoon nañu loolu ndax wax naa la ne am na ñoo xam ne sax ñoom jógu ñoom ñoom ñoom umraw umra mooy ñoom yéene wuñu woon umra ak wax déggoo lim la wax ci biir ñi nga xam ne ñoo dab yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba muy génn mu ngi génn nag yi mu génne mais am na ñoo xam ne sax ci kaw kaw yi dañoo ñëw dab ak ñi nga xam ne Medina lañ jóge mais ñoom yéene woon li nga xamante ne mooy umra amuñu woon defu defuñu woon benn yéene kon moo tax mu ne wa kaana jaabiru bnu abdillah fi ma balagani yaquulu kunna asxaaba alxudaybiya arba'a ashara mi'a moom say mun a naa Jaabir nag ci li ma jote man imaam Ibn Isxaaq doon na wax ne ñun waa asxaabul Xudaybiya quatorze cent lañ woon mooy mille quatre cent te loolu mooy li nga xam ne moom lañ la ne am na cinq euh, ci saxaa ñi nga xam ne ñoo nettali euh, li nga xamante ne mooy sulhul Xudaybiya ñoo ko fekkee woon ñoo xamante ne cinq ci ñoom ñoo xam ne dëppoo nañu wax lim boobu noonu keroog nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon imaam ibn isxaaq rahmatullah yi di continuer bi nga xamante ne ci lay génn keroog moom aleyhi salaatu wassalaam dafa julli ak jullit ñi jiite jullit ñi wa ahramu bil umra mu julli ba pare bi nga xam ne ci la ci ci lañu àgg ah dhul mu daldi def mooy miiqaat bi miiqaatu ñuy jóge ahlul madina mu daldi def mu daldi armal ngir ngir ngir umra labbayka allahumma mu daal di def li nga xam ne mooy ormal ci umra comme li nga xam ne noonu la newee ci saxiixu imaamul Buxaari côté bi wa qallada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alhadya wa ash'arahu loolu wax nañ la ko sànq ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu waajal li nga xam ne mooy hadyam dooy da koy solal ba loo xam ne ku ko gis xam ne lii nii comme coupeur de route yeeg ñu xam ne ah gëléem yii du gëléemu commerçant waaye gëléem la walla ay gàtt la yu jëm ca àll ca Kaaba ga te loolu lu ñu kàccoor kàccoor kàccoor buñ ko mësoon a gis doonuñ ko woon laal yonent bi alayhi salaatu bi muy génn dafa yónni koo xam ne moo jiitu ngir di ko xàllal yoon bi di ko xoolal li xew moo tax yii bii nii du riwaay imaam ibn isxaaq imaam ibn isxaaq tudd na ko mais imaam al buxaari raxmatullah aley na ko noon imaam ahmad indi na ko ci musnad bi ci sanad boo xam ne rijaaluhu thiqaat te imaam ibn isxaaq indi na ko ci riwaay bii nii ñu nekk waaye moom waxul na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko yónni mais ci riwaay imaam ahmad bi foofu dane da ko yónni te imaam al yi it loolu la wax muy yonent bi alayhi salaatu wa dafa yónni bi muy bi ñuy génn dafa yónni koo xam ne mooy jiitu ngir mu dem di ko surveiller waa Quraysh laata muy agsi moo tax kooku wa ba'atha bayna yadayhi lii du bi nekk ci kii bi wa ba'atha bayna yadayhi Busra ibn Sufyaan al-Xuzaa'i al-Ka'bi aynan lahu ila Qurayshin li ya'tiyahu bi xabarihim mu wax nag kenn ci saxaaba yi di Busr ibn Sufyaan al-Xuzaa'i ngir mu xoolal ko dem surveiller ko Quraysh ngir mu ëndil ko xabaaru Quraysh moom mu ngi jóg di dem mais moom na jiitu jëm këyiiri ami seeni xabaar fekkat ko ci yoon wi dabat ko ngir wax ko waa Quraysh ñu ñu tooge loolu mooy ci riwaay yooyu kanta bi nekk ci siiratum ni Hisham te moom lañ commencé woon foofu imaam Ibn Ishaq da nekkoon wa xaraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hatta idha kaana bi Usfaan laqiyahu Busr ibn Sufyaan al-Ka'bi mu ne bi nga xaman yonent bi alayhi salaatu salaam génn kon ànd ak saxaaba yi kon armal nañ bi ñu àggee Dul Xulayfa ci lan umra mais pas ñépp pas ñépp mais li ëpp ci ñoom nee na ba damuy àggee Usfaan ci la ko dabe ki nga xam ne mooy bis Busr ibn Sufyaan al-Ka'bi ci riwaaye imaam Ibn Hisham dana Bishr la def waaye imaam Ibn Hisham Hisham dana Busr la te loolu moom la ko mel yoom al-Hafiz ibn Hajar loolu lañu dëgëral këne kooku Busr ibn Sufyaan al-Xuzaa'i la muy kon Busr ibn pas Bishr Bishr moom la imaam riwaaye euh, imaam ibn Sa'd wax waaye imaam ibn Hisham dane bis Busru Busru ibn Sufyan al mu yónni ko ngir mu dem xoole xabaari Quraysh ngir dikkaa ak ñoom ah léegi kan mooy Seydina Busru ibn Sufyan al-Khuzai al-Ka'bi